alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu Tabuuk ñu ngi woon ci gazwatu Tabuuk ñëwoon nañ ba ci dellu gi si ba aleyhi salaatu wassalaam ñibbi ci medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu ah, ñu ne woon doon gis naafiq yi doon ko dikkal di joxe seeni ngànt ku nekk di wax li tax mënul woon a génn lëkk nekk kadib liñ doon wax yépp dara amu ci moo am nag ñett ñoo xam ne ñoom way dëggu ñoom ba ñu ñëwee daldi wu ñu joxe al nganti caaxaan yi déedéet ñu daldi wax dëgg-dëgg li tax demuñ mooy amuñ woon benn ngànt waaw amuñu woon benn ngànt de waaye demuñu woon yonent mi aleyhi salaatu salaam nag ne ñii nag moom bàyyi leen leen ñoom wax nañu dëgg bàyyi leen leen ba suñu boroom di àtte ci ñoom duñu wax ak ñoom duñu jëflanteen ak ñoom baleen waaye nañu bàyyi noon ba suñu boroom di wàcce seen àtte lan mooy seen àtte ñoom ñi ñetti ñoo ñooñu nekkoon seyyidina Muraaratu ibn Rabi'a radiyallahu taala anhu ak Hilaal ibn Umayya ak li nga xamante ne ni ki nga xam ne mooy Seyyidina Ka'b ibn Malik Seyyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom lañu newoon doon gis seen tarjama di seen biographie ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis ñaar ñu njëkk ñi di sayyiduna muraara sayyidina muraara ibnu rabia ak ki nga xam ne mooy sayyidina hilaal ibnu umayya alwaaqifi radiyallahu taala anhuma ñu war a gis kii leen mu jël te nettaleem nag moo gën a gudd muy seydina Kaab ibn Malik seydina Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ngi tuddoon Kaab seydina Kaab ibn Malik ibn abi kacb ibn alqayn ibn kacb ibn sawaad ibn ganm ibn kacb ibn salima ibn sacd ibn caliyin ibn asad ibn saarida al ansaariyu assalamiyu kon kacb la tuddoon di doomu ku ñuy wax maalik Malik di doomi Abi kaaba Abi Ka'b di doomi Alqayn Alqayn noobu di doomi Ka'b Ka'b di doomi Sawaad Sawaad di doomi Ghanm Ghanm di doomi Ka'b Ka'b boobu di doomi Salima mi nga xam ne moom lañuy dàkkantele waa batnu boobu min al Salima di doomi Sa'd Sa'd boobu di doomi ku ñuy Ali Ali di doomi Asad Asad di doomi Saarida moom seydina Ka'b al ansaariyu assalamiyu waaw ah. moom nag dàkkantalam ah, am na ci doomam yi kuy nettali ne dàkkantalam kaanat kunyatu Ka'b ibn Maalik fil jaahiliya Abaa Bashiir fakannaahu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam aba abdillah mu ne dàkkantalu Kaab ibn Maalik de suñu waajur ah te jaahiliya mooy laata lislaam di ñëw aba Bashir la mooy Abu Bashir moo doon dàkkantalam waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi soppi dàkkantal goog fa kannaahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam aba abdillah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy jox beneen dàkkantal muy abu abdillah te moom enfant unique la woon mooy Seydina Ka'b ibn Malik Malik mi ko jur benn doom kese la masa am muy moom muy Seydina Ka'b bi bin Malik radiyallahu ta'ala anhu moom nag Seydina Ka'b ibn Malik bokk na ci njëkk tuub ci wàllu Ansaar laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam di fa ñëw di gàddaay Medina moom tuub na ndax fekke na al Aqaba fekke na Aqaba mooy jamono ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ut ku ko dimbali ci lislaamam gi parce que waa Quraysh gëmuñu dara waaw waa Quraysh weddi nañu ko dem na Taayif dara doxul muy laaj tribu yi di seet ana kan moom aleyhi salaatu wassalaam moo koy jàppale ci diineem ji ba ni nga xam ne ci la ko waa lamsaar aleyhim ridwaanul mannaan di ko nangoo fate nangu ko jàppale moom aleyhi salaatu wassalaam lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi ay awnan geyra muttasimi waaw mooy aleyhi salaatu wassalaam loolu la woon masula deñ waaw di désespéré wu déedéet mukk lakinnahu lam yazal masula deñ moom aleyhi salaatu wassalaam waaw di di xeeñcu di topp di dem seen foire yi ak seen marché yi fi muy am waaw fi seen foire yi ak seen marché yi di am lu mu fay def yaqfu min allahi di xeeñcu di yarju yarju min allahi di am yaakaar bu du dog ci borom bi subhaanahu wa waaye ngir am yaakaar boroom bi dimbalee ko ci ay nit ñoo xam ne ñoo koy jàppalee dimbal goo xam ne du dog waaw wa baayaa karamal ansaara fi aqabaatin rabbi asbil ala weer yooyu <laughs> waaw seydi alxaaji malik radiallahu doon ko wax waaw mu ne ci bani nga xam ne ci lay jaayanteek waaw waaw lansaar ñu tedd ñi waaw ñu tedd ñi waaw ñoom ñoom ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoo jaayanteeg moom fan ci àqabaat yi waaw ca àqabaat ya mu ne kon rabbi yooyu suñu boroom asbil alayhim waabilal karami waaw yàlla nga dotti sotti ci seen kaw waamey ngëneel ak nga waamey teraanga yooyu nag ci la bokkoon waaw àqabaat yoo yële moom bokk na ci àqaba yooyu am na bum ci fekke moom Seydina Ka'b ibn Malik waaw ci ñoo ñële jaayante woon ak aleyhi salaatu wassalaam laakinahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan geyra muttasim fa baayaca alkarama al ansaara fi laqabaati rabbi asbil aleyhim waabil alkarami noonu la ko waxe woon ah moom boroom xilaas seydina alxaaji malik aleyhi ridwaanul malik ñooñu nag ñetti aqabaat la woon ah moom la doon wax waawun la dal aqabatil ula wa baadu yabun wa baadu daa jaahu sintaani bil janami waaw ñetti la woon aqabaat yooyu ñetti aqabaat moom mii nag fekke na woon ci mbir yi waawun lanal aqbatil ula wa ba'du yabun wa ba'da dha ja'ahu sintaani bil jalami moom nag Seydina Ka'b ibn Malik bokkoon na ci ñooñu jaayante woon ak alayhi salaatu wassalaam kon nag ah allahumma asbil alayhim waabilal karami amin amin wa qad fa'alahu allah te buur yàlla def na ko waaw qad asbal alayhim waabilal karami allah ah fekke woon na loolu moom Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala waaye nag euh, bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay see moom Seydina Ka'b ibn Malik waa ansaar amee moom loolu ba jox ko seen gage waaw accord que ne te dañ koy jàppale biir réew ma jàppale ko comme ni nga xam ne di ko protéger comme ni nga xam ne ni maan manaw nga xam ne moom lañuy ñuy protéger seen bopp ak seen doom yi ak seen alal yi waaw bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye muy def politique am boobu nga xam ne bu am solo boobu nga xam ne yàggoon nañ ko gis muy la fra fraternisation moom Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu taala mu ngi ko boole woon nag ci li gën dëgër Seydina Zubayr voilà parce que am nañu wax lu wuteeg loolu que ne Seydina Talha Talhatul xayri al-Fayyad que moom la moom la ko boole loon mais loolu du li gën a dëgër li gina dëgër mooy ne du Seydina Talha la ko boole woon waaye Seydina Zubayr ibn al-Awwam ndax am na riwaaya yu wér yoo xamante ne yu ñëw la comme ni nga xam ne noonu la jaare ci ibn abi xaatim mu jële ci baayam an ahmad ibn abi bakr almas almasabi almusabi an abdirahman ibn abi zinaad an hisham ibn urwa an abihi an zubair ibn alawaam càllale gaa ngoog de hmm? ibn abi zinaad ah, mu jële ci hisham ibn urwa mu jële ci baayam Urwatu bnu Zubayr Zuhayr an Seydina jële ci baayam xoolal càllale gi mooy Hisham ab famille ñoo tegaloo Hisham moo jële ci baayam di Urwatu bnu jële ci baayam di az-Zubayr bnu al-Awwaam xawaari Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam hmm? luy wone ne Seydina Zubayr kat moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam boole woon ak ki nga xam ne ba muy def fraternisation eh, moom mii la defoon ndax seydna Zubayr dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aaxaa bayna Zubayr wa Ka'b ibn Malik waaw dinañ ñëw ci suite xadis boobu ndax soxla nañ ko léegi nii mais loolu lañ fi soxla nii pour wan keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di def fraternisation bi moom mu ngi ko boole woon ak Seydina Zubayr moo ne woon mbokkam moom la mbokk mu ñoom ñaar la mbokkale woon waaw nga xam ne temps yi ku ci génn àddina dangay mën a doon ki ci des waaw muy loo xam ne ma shahida ma shahidahu taarix taarix masula am ci histoire de l'humanité yonent yonent bi aleyhi salaatu salaam ko masa def waaw gisoon nañ Seydina Abdurrahman ibn Awf ah ak Seydina Sa'd ibn Rabi'a moom baleen suñu yonent ma lay saar saam boole Seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu al ansaari dane ko inni la aktharu al ansaari wala ak akthari al ansaari wala la aktharu al ansaari maala waaw maa ëpp alal ci wàll ansaar te am naa ñaari soxna teg ci ah. xoolal sama alal ji ma xaaj ko ci digg bi nga xool bu la ci neex jël ma jël bi ci des sama soxna yi ñaar lañu xoolal ku la ci neex nga jël bàyyi ma ki ci des ma fase ko après yow nga takk ko allahu akbar loolu moom wu ah waaye yow dañoo xamante dëgg rek fii kan moo pare def loolu ku ñu ko waxoon kan ci ñun moo pare def loolu waxuñu la dara gaa yi seen doom jigéen sax boo leen bëggee léeg-léeg façon façon misère bu nekk dinañ la ko misère loo waxatuma laa nga naan waay waay alal san saay eh, sa ñaari kër yi nga yor am nga boo am almadi am nga boo yor fële <laughs> caaro sur mer sawaay léegi tànn gëne sa mbokk ndax yàlla kese tax xoolal ñaari kër yi nga tànn ci bu la neex ñun buñ ñëwoon sax ba koy def dañ naan ko non bu almadi bi nag bon moom laay garder léegi am naa kër fële caaroy sur mer jël ko quoi <laughs> parce que moom mooy wala rek fii déedéet moom deful noonu de ñoom defuñu woon noonu waaw moo tax wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa ñoom saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa wa radiyallahu anhum noonu la leen yare woon de début bi <laughs> moo tax ñooñ dalee na tàggat moo tax waa lansaar moo tax euh, du guréet ba leen yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee te tamit ñu manoon ko supporter keroog Hunayn bi mu leen ne yéen moom jox ñépp baleen waaw parce que ñoom dañoo yàgg li ñu li ñu am di ko bokk ak nit ñi ki nga xam ne moom miin na loolu bu ñëwee ne ko tey doo am li ngay am moo ëpp loolu mooy man aleyhi salaatu salaam kooku du garaw mais comme ci doonoon danga naan ah bon yàlla baax na yooyu baax na waaye nañ ma jox ba pare rek waaw walla iyaadu billaah nañ ñu jox ba pare rek seydina Ka'b ibn Malik nag moom la boole woon ak seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ardaa bi nga xam ne nag ci la Uhud am non Badar bi Badar amee moom demul lu tax demul comme ni mu ko nettalee ci xadiisam bi nga xam ne gisoon nañu taxrij bi bi ñuy gis bi ñuy gis tarjama seydina hilaal ibn umaya ñoo bi ñuy gis tarjama seydina muraarat ibn rabia bi ñu gisee càllala yooyu ñu la waxoon ne la yooyu ci nettali seydina kaab ibn maalik yu guddi yi nga xam ne dinañ ko gis càllala yooyu waxoon nañ ko moo tax jarul ñu ciy waxaat nii mooy xanaa ne rek imaamul buxaari mu ngi saxiixayni mooy imaamul buxaari Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughiira ibn Bardizbah al-Buxaari al-Ju'fi radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko solo ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi ah moom moo ko solo ak kan ak imaam ibn Isaaq tamit bokk na ko solo ñu ko solo nag bari na du ñooñ rek waa asxaabu sunan mooy ñu ko solo bari ñoom musnadu imaam Ahmad musannaf yi ñoom imaam Abdurrazzaq as-Sunaani waaw mais ñi ko solo bari na ah, foofu Seydina Kaab nee na mu ne lam ataxallaf an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii ghazwatin ghazaha après mu am lu mu ci teg dinañ ci ñëw mu ne ghayra anni qad ghayra anni kuntu taxallaftu fi ghazwati badr walam yu'atib ahadan taxallafa anha innama xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuridu ciira quraysh xatta jamaca allahu baynahum wa bayna aduwihim ala geyri miicaad seydina Ka'b ibn Maalik alayhi ridwaanul Maalik mu ne masuma wuute waaw yonent ma lay saar saam masula xareb xare bu ma demul ba mu des xare bi nga xam ne dinañ ko gis fala histoire am gina yaatoo muy xare bu mujj bu yonent ma lay saar saam def boo xam ne moom demul waaw mu ne sauf que tamit am na beneen boo xam ne man dew ma waaye boobu duma ko compter duma ko compter lu tax ghayra nii kuntu waaw mooy am na boo xam ne dew ma muy lan mu ne ghazwatu Badr Badr dew ma lu tax demoo yaa kaabam na Malik mu ne parce que walam yu'atib ahadan taxallafa anha yonent ma lay saar saam ŋàññul kenn te tamit mooy yeddul yeddul voilà yeddul kenn koo xam ne ñëw woon Badar neewul yow lan moo tax ñëw woon xare bii nga xam ne moom laa njëkk xare kuffaaru Quraysh yi laale ñoom laale bu wóor ñoom Abu Jahlin wa xisbe Abu Jahl Abu Jahlin wa xisbu abu jëli nag gàngooram yow lan moo tax ñëwoo ci xare bi mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam waxul kenn lu tax ñëwoo ndax lan mu ne la mu ne ndax innama xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuridu ayra waaw ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam ba muy génn di dem Badar xare yóbbu ko woon waaw njëggum waa Quraysh mi nga xam ne moo romboon ba muy dem ñu rëcc leen ñu génn doon ko dab mu rëcc leen moom la yëg ne mu ngi mu ci retour bi di ñëwaat jóge na Shaam wa ala ra'sil qaafilati aba Sufyaan abu Sufyaan ibn Harb muy Saxr fekk Abu Sufyaan a jiite woon convoi bi convoi de marchandise mi jóge woon Sham di ñëw waaw njëgg mi mu loolu lañ doon dabi te keroog gis nañ ca ghazwatu Badr yonent ma sa saam keroog ña nga xam ne sax yoruñoon seen warwaay foofu ne xaaral ñu dem suñu kër jëli seeni warwaay ñëwaat da leen ne noonu ñu leen xaar parce que buñ leen xaare damay ragal mu rëccu ñu waaw damay ragal li may ragal mooy ñun ñu génn léegi ndax damay ragal moom Abu Sufyan mu daal di ñuy rëcc buñ leen xaaree. mu ne looloo tax mooy demuñ woon ngir xare waaw moom njëgg maa ko taxoon a jóg xatta ba kera bañ fa demee nag jamaa buur yàlla boole allahu baynahum wa bayna aduwihim ala loo xam ne amul benn benn amul benn accord mooy joxantewuñu rendez-vous ah. xam nga ghazwatu Badr kuffaaru Quraysh ni neewuñ jullit ñi nañ jot nañ daje Badr jullit ñi nit neewuñ waa yéen abu jahlin umayyatan na xalaaf ñoom ñoom ñooñu waxuñ leen nañ leen daje badar bu ko defee joxante nañ rendez fa la ñuy xeexe déedéet ñoom daal mooy buur yàlla dogal rek ñu daje fa waaw <laughs> waaw moo tax jullit ñi bañ jàppee waaja jàmba di ko fitnaal buñ naan leen yow foo jóge yow ci njëgg mi nga jóge Abu Sufyaan mu ne déedéet man ab armée laa àndal muy Abu Jahlin moo ko jiite ak sangu Quraysh ñu jàpp leen duma duma duma duma duma waa ji duma ko duma ko duma ko fekk yonent ma saa saam di julli bu leen bu bu ñu ko dumaa ba mu sonn a ah, mu ne leen waa kon baax na kon man ci Abu Sufyaan laa jóge buñ ko bàyyee ba mu dal mu ne jógewuma ci Abu Sufyaan fenn ci armée Quraysh bi ñu ngi ci ginnaaw montagne bi yonent ma lay saa yéen daal yéen jaaxal ngeen yéen bu leen waxee dëgg ngeen dóor ko bu leen waxul lu dul noonu ngeen baxu wax na dëgg Quraysh mu ngi fii ak seenu arm ci ginnaaw montagne bi waaw waaw <laughs> ndax xaaruñu woon xare te tamit loolu taxu leen woon a jóg ñun ñu ngi ñëw bëgg récupérer ay marchandises am alal ah suñu alal yi ñu jëlal Quraysh sa waay Makka suñu alal yi ñu récupérer leen kii di ñu wax waxu xeex kii da ngay waaru quoi ñu jàpp ko di ko dóor yeneen temps yi saa saa am ne baleen kii eh, wax na leen dëgg lim leen wax moo am Quraysh a ngi ci ginnaaw fii <laughs> a ngi ci ginnaaw fii waaw léegi nag waajal leen xam ngeen xaree fii ama <laughs> loolu moo tax mu ne ba suñu boroom di leen dajale di leen boole ci xare ci loo xam ne amuñu joxantewuñu woon rendez-vous mu ne walaqad shahidtu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylatal aqaba hiina tawaasaqna ala al islaam mu ne man nag Kaab comme niñ ko gisoon sànq mu ngi fekke naa ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal xadiisu fi saxiixayn fi saxiixayn mu ne wala qad te dëgg-dëgg shahidtu fekke naa ma rasulillah ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laylatal aqaba guddik aqaba muy aqabatu mina fañ doon daje di waxtaane naka condition yi ñuy ak lan ak lan ak lan fa nga xam ne ca lañ joxante woon seen miisaaq mooy ñoom ñu joxe yeneen mi alei saatu salaam jëlug ñoom pacte gis nga ba Seydina al Abbas ñëwee pacte ak waa Lamsaar bu buñ ñëwee dañ koy dimbali te duñu ko livrer waaw ba Seydina al Abbas ne yii daal ñu wax bu ngee man ngeen ko te Seydina al Abbas temps yooyu gëmagul woon bu dee d'accord ngeen ah ñu bàyyi leen ak moom mu ñëw ci yéen bu dee nag manu ngeen ko ngeen bàyyi kook ñun waaw ba demee ci bay'atul aqaba yooyu yàggoon nañ ci mu ne wama ahabbu anna li ba biha mashhada Badr mu ne man nag aqaba yooyu man ku ma ne woon kaay ñu weccoo koo xam ne Badar la fekke fekkewul aqaba yi ne ma léegi Ka'b ibn Malik nañu weccoo ci loo xam ne buur yàlla lool lay def après mooy yow léegi yow yaa fekke Badar man maa fekke aqaba bu doon ku ma ko waxoon ma bañ waaw mu ne wa in wa in kaanat badrun azkara fi nnaasi bu dee ne badar lañ gën a tudd moo gën a màgg ci nit ñi ko àqaba mooy nit ñi <laughs> ñoom badar moo tax buñ bi fekke na badar gis nit yii waaw doo jar na ko <laughs> mu ne même bu dee ci nit ñi badar moo gën a rëy ci ñoom te moom la ñuy gën a tudd moo gën a siiwit waaw mooy Badar moo gën a fii moo gën a féete kaw ci nit ñi voilà mais malgré tout sax man moom ku ma ne woon kaañu weccoo hmm? ma bañ non damay bañ ah non non ku ma ne woon kaañu weccoo Badar nga fekke ba man ma fekke Aqaba yow kambam na nga jël sama place damay bañ waaw <laughs> voilà léegi nag Euh, kon moom fekkewul woon badar kon lii day wane ne fekkewul woon badar mais fekke na Uhud ghazwatu Uhud fekke na ko fekke woon na ghazwatu Uhud te loolu mooy nettali bi ñu la doon wax sànk bu Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu la ne Hisham ibnu Urwa moo ko jële ci baayam Urwa Urwa jële ko ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' fu mu ne anna rasulallah seydna Zubayr luy wane ne moom mii seydna Ka'b ibn Malik fekke na ghazwatu Uhud mu ne ne sama baay de di az-Zubayr ibn al-Awwam moo nettali ne anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aaxa bayna wa Ka'b ibn Malik wa bayna wa Ka'b ibn Malik moom moo mbokkale diggante Seydina Zubayr ibn al-Awwam ak Seydina Ka'b ibn Malik bi ñu ñëwee mooy bi mu gàddaay say Madinatul Munawwara ndax Seydina Ka'b min al-Ansar gis nañ ko sànk mu ne far tussa Ka'b yawma Uhud ñu gaañ ko nag bésub Uhud waaw mooy dañoo dafa xare ba ñu gaañ ko moo tax moom Seydina Ka'b ibn Malik comme ni mu Hisham boo demee ci al-Mustadrak imaam al-Hakim soloo na ko dane moom Seydina Ka'b lamman kashafna yawma Uhud kuntu awwala man arafa rasulallah sallallahu alayhi wa wa bashartu bihi al-mu'minin hayyan wa ana fi sha'b fa da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka'ban bil la'ma bi la'matihi wa kaanat safra fa labisaha ka'b wa qaatala yawma idhin qitaalan shadiidan hatta juriha sab'ata ashara jurha Seydina Ka'b ibn Malik mu ne lamman kashafna yawma Uhud mooy Uhud gis nga ni mu tare woon jullit ñi daanaka début bi ñoo ko jëloon mu ñoo naroon a gën a yomb Badar sax waaw comme le Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waxoon taalibeem ba waaw toog ci ci mbooloo mi moom ibn Mawlana ibn Abbas mu ne de buur yàlla masula dimbali jullit ñi nu mu leen dimbalee keroog bu ci Uhud am kenn ci taalibe na ko ah waaw ah, déet ah. bon sëriñ bi yow daa mel ni <laughs> bàyyi woo xel ci li ngay wax de waaw mooy mel nii daal mbir mi daal bon Uhud saa ni ñu ko xamee Uhud Uhud Uhud nan lañ mën a waxee ne buur yàlla la mu dimbali foofu ma sotoo dimbali feneen te Badar ne fi Badar ak ni mu ni mu bon ngañaay la fa am Uhud moos ma mujj nekk euh, kii euh, kuffaaru Quraysh ni ñoo mujj remporter mbir mi kon nag naka la yow Mawlana Ibn Abbas moo waxoon mu ne ko bayni wa baynaka rasul kitaabullah waaw sama diggante yow alquran moo ñu nettale mu dem ci saar biy nettale suuratu saar biy nettale ghazwatu Uhud muy Ali Imran ko voilà suñu boroom nee na moom moo leen def ngeen gañe gaa yi hmm? id taxsu taxusuunahum bi idnillah ba ngeen leen di dog seen baat yi di leen rey rey gu metti ci ndogalu yàlla ah ngeen ñëw ba loolu yëpp am mim naan mim ba'di araakum ma tuhibbun ginnaaw bi mu leen wanee lu leer kon dañoo commencé waa Quraysh ñu leen di góobaa di góob seen bopp yi waaw di witt seen bopp yi ka annaha thimaarun qad ayna'at wa haana waqtu qitaafuha wal ñoom ñooy sa sawaahibaha comme si ñoom seen bopp yi daal ay ay ay orange yu ñor la ñu nekk ci seen garab ay mango yu ñor seen bésu heure witt leen jot na jullit ñi ñoo leen di witt Quraysh noonu la demee suñu boroom ne ma ñëw ba wan leen li ngeen bëggoon te mooy nga ñay waaw waaye ginnaaw gi ngeen am problème min ba ngeen asaytum ngeen moy digalu yeneen mi alayhi salaatu salaam ñan ne woon ca kaw mu ne leen bu leen fa jóge ñu jóge fa waaw loolu lépp am waaw kon loolu la Seydina Ka'b ibn Malik nag radiyallahu nee na keroog nag bi nga xam ne ci la retournement de situation bi euh, Uhud ba Quraysh yi ala imrati Xaalid ibn al ñu daal di retourner mbir mi ba jullit ñuy rey ci jullit ñu bari ba ñu wax ci ci ci ci terrain de guerre bi ne qutila rasulullah ñu yëgle ne faat nañ yonent bi alayhi salaam ñu bari daw waaw ndax xabaar bu mag boobu information bu rëy boobu dikkal leen mu ne nag keroog bi nit ñi daw ba ñu ne faat nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam man maay ci ko reconnaître yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ma ko gisee dara dalu ko ci biir terrain de xare bi mu ne ba bashartu bi al-mu'minina hayyan sawiya ma ñëw bégal jullit ñi way ngëm yàlla yi bégal leen yëgal leen ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dara dalu ko waaw li munaaf li kuffaar yi wax dara amu ci mu ngi nii dara dalu ko waaw dara ko dalul mu ngi dund mu ngi nekk ci jàmm tamit mooy dara dalu ko sawiyan mooy ni meloon la mel mu ngi jub mel ni meloon dara amul dara waaw mu ne te ana fi chien bi te maa ngi woon ci biir xur wi foofu ci ci yoonu mooy xam nga waxut am montagne la foofu noonu maa ngi woon ci côté bi noonu fa daa rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaaba nee na ci ma lay saar saam wooma waaw bila mate waaw daldi koy jox li nga xam ne mooy mbubb mbubb mbubb mbubb adaatu xarb mooy mbubb mi nga xam ne moom ngay sol mbubb koŋ ak li ngay kii ngir mën a jàmnaar loowaat ak yéeféri mu ne wa kaana safra te dafa joonoon fa labisaha Kaab Seydina mbubbu koŋ mi wa qaatala idin mu daldi xare keroog qitaalan shadiidan xare bu tar xatta juriha ba niñ koy gaañe sab'ata ashara jurhan 17 blessure am na ko keroog keroog nag buñ ñëwaatee ca xadiis seydna Zubayr ibn al bi radiyallahu anhu mu ne keroog Uhud far tussa Ka'bun yawma Uhud mooy mii xeex nii dañu mujj blessé ko waaw dafa xeex bu bari blessure ba hein gaa yi jàpp ne day faatu ñu yenu ko waaw mu daanu ñu yenu ko di ko yóbbu mooy fortut sa waaw fekk mu nekk ku faible gars yi jàpp ne é kii di ngand blessure am na ko waaw mooy blessure yi ñoo tax mënatula mënatula taxaw mënatula jóg fa jaa abi zubayr yaquuduhu seydna zubayr daal di koy indi ci yonent bi aleyhi salaatu mu ne walaw maata yawma idin seydna zubayr ne moom de naa Ka'b bu faatoon keroog la warisahu Zubayr kon moom az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu moo koy doon doon mu ne fa anzalallahu ndax loolu la demee woon ba ni suñu boroom di wàccee ne wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'd fi kitaabillah waaw ñi nga xam ne nag ñoo gën a ci doonante mooy ulul arxaam ñi nga xam ne ñoo bokk mbuumu jurukaay waaw ñi nga xam ne ñoo bokk lien yu leer mbokkoo deret ñooñu ñoo mën a donnante ñooñu awlaa ñoo gën a yey bi baax di leen li ci ñoom fii kitaabillah ci téereb yàlla bi ak ci dogalub yàlla bi nga xam ne mooy bi jiitu mooy ginnaaw li nga xam ne moo xewoon lii la buur yàlla mujj saxal voilà ndax moom yamxu llahu ma yashaa wa yuthbit wa buur yàlla shari'am bi waaye fa ñuy bind dogal yooyu ba mu des fi nga xam ne du changer ci law wax ummul kitaab voilà boobu mu wax noonu ummul kitaab du changer mais yeneen yi buur yàlla mooy changer lu ko ci neex waaw moo ciy changer yamxullaha mooy effacer buur yàlla lu ko soob sharia bii noon la moo taxoon ngay say ay àtte yoo xam ne doonu loon am naan sàngara dafa daganoon nit ñi dañ ko doon naan buur yàlla moo ñëw effacer ko waaw wa min shajarati naxiili tattaxiduuna minhu sakaran wa rizqan xasana suñu boroom ne loolu nag rizqan xasana jooj dematul noonu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibu waaw waaw ndax sheytaane moom innama yuridu sheytaanu an yuqi' baynakum al adaawata wal baghdaa'a fi lxamri walmaysir wa ba pare mu tere leen an dikrillah fa hal antum muntahun ndax buur seytaane yooyu yépp la bëgg ci yooyu moo tax yi mel ni ñoom ñépp tamit ñu xaraam ci bunt boobu voilà léegi kon mooy kon buur yàlla ba nee na ba nu buur yàlla di wàcce aaya boobu nga ci wàllu miraas yi moo tax léegi doonu mbokkoo googu doon doonante ansaar yi am muhaajir yi man doon ansaar yi wala ansaar yi di doon am muhaajir yi ci noonu waaw kon Seydina Kaab ibn Malik noonu la woon de mooy fekk woon na Uhud tamit ah fekk woon na Uhud moom nag ab poète la woon waaw xare yonent bi aleyhi salaatu salaam yi nga xam ne ñoo xew avant neuvième année bi yépp fekke na leen <coughs> ay Hunayn mooy Badar boo génnee Badar daal Uhud yi yeneen yépp fekk na leen fatxu Makka gazwatu Taayif moo tax Taayif ab poète la woon moo tax Taayif ba ñu jógee Taayif la wax <laughs> baytam yam doon tëkkoo kii li kii wax parce que moom comme li imaam Muhammad ibn Sirin wax nee na Ka'b ibn Sayyidina Ka'b ab ah, poète la woon mooy poète yonent bi alayhi salaatu salaam parce que mooy moom bokkuñu ñu ci gën siiw Seydina Ka'b ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu parce que ñoom Seydina Hassan ibn Thabit Abdullah ibn Rawaha ah Abdullah ibn Rawaha Ah, moom moomale seyna abdallah ibnu rawaha moom it ci poète yonent bi aleyhi salaam la bokkoon seydina abdallah ibnu rawaha seyna hasan thabit est-ce kaabu wi kaabu ibnu malik waaw na beneen kaabu am beneen kaabu ñu bari sax moom lañ gën a xam kaabu bii muy Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulma boroom Burda bi waaw Kaab ibn Zuhayr gisoon nañu magu Bujayr <laughs> Kaab ibn Zuhayr Zuhayr ibn Abi Sulma sha'ir jaahili bu mag boobale moom mii dafa bokkoon ci poète yonent mi aleyhi salaam Seydina Muhammad ibn Sirin mu ne kanta Kaab ibn Malik mi fa kaana yadkuru alxarba yaquulu fa'alnaa wa naf'al wa yatahaddaduhum moom moom mooy ku ci nekk nag daa am loo xam ne noon nga doon défendre yonent ma lay saar saam ci say poème mu ne Kaab ibn Maalik mii moom fa kaana yadkuru alxarba moom moom da doon tudd xare yi yaquulu di wax mooy xare yi nga xam ne moom la jullit ñi def waaw di wax yéeféer yi nga xam ne ñoo ci des wala di fontoo jullit ñi bu ngeen weddee laaj leen ñoom diw ak diw ñooñu ñoom defar nañ leen mooy ba bañu ci bañ ko séqéeg ñoom hmm. Hmm. bañu ko séqéeg ñoom ñoom ñoom ñoom metti woon na ci ñoom wa laaj leen leen ñoom waaw naan faal naa def nañ lii def nañ lii ñoo faat ñoom diw ay comme ñoom abu jahlin ko weddi laajal Quraysh ak seen ponkal ya ya doon ponkal ponkal yu fi ñu jaar ak ñun fi ñu jaar ak ñoom wayata hëddaduhum di leen tëkku moom noonu la doon def di tëkku yéeféri mu ne wa amma Hassan kanta sayna Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari moom it gisoon nañ tarjama mu ne fa kaan yadhkuru uyubahum wa ayyaamahum moom moom ni doon def moom fi mu doon côté bi mu doon dugge kuffaar ci poemam yi mooy day xool seeni seeni ayib seeni défaut ak seen xeex yañ doon xeex defet yañ ca amoon ca jaahiliya ah ak yi nga xam ne moom bëgguñ ñu siiw quoi tribu yi nga xam ne ñoom dañoo bon mbir mi aw xas la ci ñoom wala loo xam ne lu leen masa dal la bëgguñ kenn yëg ko say te Seydina Hassan shuara uy moom bu ñu waxee ñépp yëg ko moom ñoo doon les grands informateurs waaw ñoom presque ñooy ñoo yor média mooy tey équivalent média bi ñoo doon ñoom ñii ñooy shuara uy waaw Seydina Hassan mu ne fa kaana yadhkuru uyubahum wa ayyamahum da doon tudd seen seen seen seen li nga xam ne mooy seen ayibi ak seen xare ya nga xam ne dañ ci amoon i defet mu ne wa am ibnu rawaha fa kaana yu'ayyiruhum bil kufr kanta seydina euh, kii abdallah ibn rawaha moom moom moom moom moom benn benn mbir la moom moom daleen doon ŋàññe ci yéef ci kéeféer gi ñu nekk moom moom foofu angle boobu la leen doon dugge voilà loolu la voilà léegi euh, mu ne moo tax moo tax te ngandum poète la woon kon loolu moo tax kii dina euh, mu ne moom moo tax dañ naan moom aslamat dawsun faraqan min baytin qaalahu Ka'b kene waa Daws mooy waa tribu ñoom Abu Hurayra radiyallahu anhu tribu bi yépp mooy xam nga ci Daws am na ñoo xam ne dañu fa doon jóge di tuub ñoom ak Tufayl ibn Amr gisoon nañ ko moom mën a woon alakal yeneen moom bokkoon nañ njëkk tuub mu ne yeneen ci saar-saam alakal waa Daws rek waa Daws daal ko leen wooy dara woo nañ leen mais tous ñoom moom seen kéeféer gi metti na yeneen ci bale saar-saam ne allahumma di Dawsan waati bihim buur yàlla yàlla na nga gindi waa daw si te leen waaw da doon gis ñu ñëw jóge fa ñëw tuub mais seen grande tribu bi nag en ah ñoom tuubuñu woon doonuñu woon tuub quoi. imaam Ibn Sirin rahmatullah alayhi mu ne <laughs> mooy Seydina Muhammad ibn Sirin taabi'i bu rëy boobale eh, eh, eh. mu ne dañuy nettali ci moom ne dane waa kii de waa daws dañoo dugg ci lislaam ndax tiit bayt boo xam ne kii da koo wax imaam euh, kii la koo wax ibn kiñ la wax sànq ibn Malik ci ñoom waaw mooy bim naan qadayna min tihaamata kulla watri wa xaybara thumma aghmadna suyuufa nuxayyiruha walaw nataqat la qaalat qawaati'uhunna dawsan aw thaqiifa mu ne fa balaga dhalika dawsan qaalu xudu li anfusikum laa yanzilu bikum ma nazala bi thaqif <laughs> waaw bi nga xam ne ci la Hunayn am waa Saqiif gis nga dañ leen a dañ leen a duma ñoo ko waa Hawazin am nga ñoom ñépp a coalisé woon ñu duma ñu daw waa Saqiif dem Taayif ak lenn ci waa Hawazin hein ñoom maalikum na awuf mi jiite woon nag coalition coalition bi biñ leen dumaa nag ba séddale seenu màng ak seeni alal nag fi nga xam ne mooy Hunayn Seydina Kaabu ne qadayna min tihaamata kulla watrin gis nga qada tihaama mooy yu araab ne fii jege Makka non seulement dañoo waa Makka noot lañ leen ak suñu flèche yi ñoom moom jeexal nañ suñu flèche yi seen kaw ba moo tax gaa yi topp nañ ñu de waaw dugg nañ ci diine ñoom waa Makka gaa yi doon jege foofu yépp fatu Makka gis nga waaw waaw suñu flèche yi laa wax lañ jeexal seen kaw wa xaybara summa arman na suyufa waa xaybar moom ñoom lañ njëkk woon sax yahuud yi ne woon fii waa arab yi jàpp ne hé ñoom nag ñooy laala yée ñoom moom ku leen laal ku ne tey nga am problème moom seen tata yiñ leen xamee woon ginoon a baax ci arab yi tata ñooñu sax lañ njëkk ko duma daal di dem fatxu Makka voilà waaw <laughs> ñoom lañ njëkk duma daldi door a dem fatxu Makka mu ne wa Xaybara Xaybar jeexal nañ suñu flèche yi seen kaw de mooy nërmeel nañ leen summa ginnaaw gañ ko defee nag arman na suyufa ba ñu dumaa ñii ñépp jël nañ nag suñu jaas yi dugal leen seen mbar yi nag waaw nu xayiruha naan di tànnloo suñu jaas yi nag ne leen léegi yéen tànn leen ne leen ñan ñoo ciy tegu <laughs> te kat walaw nataqat waat naa ne bu suñu jaas yi waxoon la xaalat lii la doon wax ne leen xawaation na ñi ngeen di dagg gi ñeneen ñi ñi ci tegu ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di jëm ngir nër ne leen dawsan mooy waa daws aw saqifan gannaaw ba paree ci saqif waaw gannaaw paree ci saqif mooy aw saqiifan wala saqif mooy saqiif ñoom xam nañ ne pare nañ ci ñoom kon kay bu nee ñun de benn ba ñu duma péninsule arabique bi gaa yi foofu ay Makka gaa yooyu yépp léegi womatu nañ ci jullit nekk nañuy jullit waaw ñi doon balballu foofu yépp daldi nañ leen dugg dugg nañ ci lislaam ak waaw duma nañ leen ba ñu bañee ne kenn duñu kenn duñu dugg ci lislaam mais kenn du fi woote duma nañ leen ñoom ñépp wax Xaybar Xaybar duma nañ yahuudi mu way ba pare ñu jël suñu jaas yi nag roof ko nag suñu mbar yi nag ci seen bërëb yi ñuy dugg nu xayyiruha dañ leen a bàyyi nag jaas yi ne leen léegi tànn leen quoi tànn leen la destination prochaine waaw mooy ñi nga xam ne ñoo tegu ci ñu war leen a nërmel mu ne waraw nataqat gis nga suñu jaas yooyu wallahi bu ñu waxoon la xaalat konoon te kon dinañu ne xawaati'uhunna dawsan aw saqifa ñi ci tegu te ngeen war leen a nërmeeli moon war leen a songi ci xare mooy waa daws wala waa saqiif te waa saqiif pare nañ kon ñun la mu ne falamma balaga dawsan ah bi nga xam ne nag ci la mbir mi agse waa daws jote xabaar kii bi bayt bi mu agsi ci ñoom ah waa daws ne é problème ak waajaam de xudu li anfusikum laa wax laa yanzilu laa yanzilu bikum ma nazala bi saqif oh waajal leen seen bopp de mooy jël leen matu waay teel a dugg ci lislaam balaa li dal waa saqif di leen dal xam nga waa saqif nañ mujje taayif dañ leen a mujjoon encercler gaa yi ne fa mais Maalik ibn Awf waa Hawaazin bañ gëmee moom moo fegal wa wa wa kafa llahu almuminina jaare ko ci Maalik ibn Awf wa huwa min almuminin waaw Maalik ibn Awf moo tegoon pression waañan radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam moo ne woon le chef de Hawazin moo dirigé woon armée kuffaaru Hawazin yi ba ñuy xareeg yonente mi aleyi salaam fi nga xam ne mooy Hunayn moom dafa mujj tuub yonente mi aleyi salaam ak waa Hawazin bañ tuubee mu def ko mu jiite waat waa Hawazin comme que soriwuñ Saqif Taif foofu ñoom nag ñoo fa woon waa Taif mënatuñu sax sàmm fu sori seen jur yi fu ñu génne rek ak seen jur yi maalikum ibn Awf ak jullit ñi mu àndal daal di dal seen kaw kon kay ñooñu taluñ di dem Medina wala di menacer jullit ñi ndax wakafa allahu buur yàlla fegal almuminina way ngëm yàlla yi ne Medina ak Makka alqitaala xare jaare ko ci Seydina Maalik ibn Awf voilà kon nag gaay ne hée waa daw si ne xuutu jëlal leen ngir seen bopp de ah gaaw leen xoddeeku bala ngay lakkale la de daw ba ngay ami tànk waaw fagaroo gën faju yooyu yépp la kon nag xudu li anfusikum laa yanzilu bikum ma nazala bi saqiif ba bu ko defee li dal waa saqiif ci ay mbugal ci ay duma du leen dal ah gaa yi gaaw nag dem tuubi <laughs> voilà dem tuubi moom nag seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah? <laughs> poet bu mag a mag waaw bu mag a mag a mag sax masha allah <laughs> masha allah moo tax waa Quraysh keroog bi nga xam ne ci la eh, kii bi wàccee aay bi nekk eh, ci suuratu shu'ara suuratu shu'ara comme ni ko imaam Abdurrazzaq boroom musannaf soloowe waaye ci moom it la ko imaamu ahmad ibn hanbal di taalibeem imaam ahmad taalibe imaam abdurazaq la sanaaniyu radiyallahu taala an iljamic bi nga xam ne ci la aaya ba wàcc hein ban ban laaya mooy aaya bi nga xam ne mooy mais nag càllale bu lër wér la bu dëgër a dëgër hein ndax imaam abdurazaq da ko jële ci Ma'mar mooy càllale gu siiw rek ah, Ma'mar mu jëla ko ci imaam Az-Zuhri ah, ko ci Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an bi xam nga moom mooy càllale bi bi nettali affaire histoire Ka'b ibn Malik bi nekk Sahihayni mooy à partir de ak imaam Ibn ndax moom mooy madaarul xadiis bi mooy le pivot ci moom la xadiis bi di tourner moom ci moom autour de moom la xadiis bi di tourner mooy ci la ko nit ñi jële voilà moom kon mais ci kaw fii lañ bokkul mooy ci kaw euh, Abdurrazzaq Amamar voilà foo lool boo jëlee imaam Ahmad dang naan imaamu Ahmad mu jëlee ci Abdurrazzaq Abdurrazzaq jëlee ci Ma'mar Ma'mar jëlee ci imaam az rahmatullahi ala aljamii an abdirahman ibn Ka'b mu jële ci abdirahman di doomi Ka'b ibn Malik mu jële ci an abihi mu jële ci baayam di Ka'b ibn Malik voilà mu jële ci baayam di Ka'b ibn Malik voilà ba abdirahman ibn abdillah ibn Ka'b kële sëtam la woon bële waa càllale bi bi bi imaam al ibn Isaaq bii nii abd parce que en fait Seydina Ka'b ibn Maalik dafa am doom ju la bii nag Abdurrahman ibn Ka'b ibn Maalik ci moom la ko imaam az-Zuhri jële alors que fële Abdallah Abdurrahman di doomi Abdallah mi nga xam ne mooy doomi Ka'b ibn Malik voilà te Abdallah boobu moo doon ki ko doon conduire ba mu silma xawee moom Seydina Ka'b ibn Malik mu ne bi aaya bale wàccee muy aaya bi nekk ci shu'ara aaya ba nga xam ne mooy wax ci wàllu shu'ara yi te mooy wax aaya manaan wa shu'ara yattabi'uhumul ghaawun ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa shu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yaf'aluun ah, bi bi affaire yi wàcce aaya yooyu mooy park alquran dane mooy fin wu suratu shu'ara wa shu'ara yattabi'umul ghaawun gisoon nañ ko fan yële wa shu'ara uta poète yi gis nga poète yi taaxuraankat yi ci poète yi i laa ilaha illa allah yattabi'umul ghaawun gaa yu beew yu dëggay ànd ak ñoom mais il faut nga nekk ku beew mën a ànd ak ñoom ñoom ñi leen di topp mooy beew gaa yi nga xam ne dañu dépasser les bornes te beew anam tara xanaa gisoo ne ñoom annahum fii kulli waadin ci xur ngi ciy xuus di fo rek waaye wa an anam tara annahum bu ne style way mooy hija ak ñoo mën a xasaate waaw da dégg ñu naan bayt bii mooy bayt bi nga xam ne moo gën a moo gën kasaate ci ci ci arab yi waaw waaja daan wax naan ñun xaw ma bu ñuy kii sa fekk sa bàyyi ñun ba ñuy nekk ci toolu xare di di di di di kii di di xare di xare njàmbaar yow sa baay mu nga ca kaw fasam xaw ma ci lanam di rey ay téeñ <laughs> mooy ñoom <laughs> waaw dañ lay wax loo xamante ne nii moo tax yooyu nag da doon metti ci nit ki daanaka léeg-léeg ñu dooroon ko xeej sax moo ko gënal jël flèche jam ko ko ci xol moo doon gënal ab sha'ir surtout de renommée de renom koo xam ne vraiment yé am saalab na imril qais ñoom tarafatum na abd ñoom labib ñoom ñoo ñooñu moom buñ la waxee dara moo tax al ñoomin ñoo après ñoom al ñoomin mutanabbi ak gaawe mooy gars yi seen seen seen seen kii yi ñoom al-Kumayyit ak gaa yooyu mais ñooñu après lañ mais temps jaahiliya niñ la yëkk a tuddal na le non ñoom antara gaa yooyu buñ la tuddal yée bés bu ñu waxee ci aw lu dul noonu moom mooy tàkk nga moom en plus day gaaw fe mooy day ñépp ko yëg waaw bu ko defee ñu lay jox misaal nag ci ci yooyu waaw waaw mais seen yu ñàng yooyu wala nga dégg te tamit dañuy dépasser les bornes ci ban côté mooy bu ñuy tàgg nit waaw bu ñuy tàgg nit waaw dañuy dépasser les bornes di wax yoo xam ne dalay leer ni li amul même bu dee ne dañuy exagérer mooy dangay yëg ne ji day exagérer quoi waaw mooy comme ni waxoon rek bu nit génnee àddina nga naan é ki nga xam ne mooy dundal jën ca biir géej moo doon dundal ki doon dundal jën yi ca biir géej ak dex yi tey tey tey leel di di di di nàndal picc yi ci asamaan yi génn na àddina xam nga waxoo dëgg yow waaw da ngay rek xam nga ne waa ji mooy dundal jën yi ci biir géej gi hein ak lu mu baax baax moom la picc ci naaw ci asamaan si moom la <laughs> waaw waaw xoolal la kee waxoon <laughs> ngir rek ak tamit bu ñuy puukarewu ci kaw nit ñi waaw ba may droit seen bopp loo xamante ni waruñu woon am droit bi waaw waaw waañ doon wax fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina waaw ku ñu tooñ <laughs> ñun moom ñooy ñi nga xamante ne nii képp ku ñu tooñ ñun au mu ne xam nga ku la tooñ mooy boo ñëwee day yu nga yem ci liñ la tooñ fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi bu ngeen ñëwee bay fayu fayu leen lu toll ni liñ leen tooñ ko waaw waaw bu leen ko dépassé waa ji ne moom ñun moom ku ñu tooñ fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina dañuy ñëw ba toññeer bi dañ lay def lu raw liñ ñu def xam nga loolu tooñ la waaw mooy fo si si style yépp waaw ba pare léeg-léeg ñuy tagg nit di ko teg foo xam ne waa ji àggul foofu waa nag jàpp ne moom foofu la àgg parce que la ñuy am sa poos lañ soxla waaw ka annaka badrun wal muluku kawaakibun ida talaata lam yabdu minhunna kawkabu xoolal <laughs> loolu al mutanabbi ko waxoon <laughs> amiru dawla la doon la doon la doon dakook ab amir kese la woon moom sax du xalifa jullit ñi <laughs> waaw mu koy tagg naan ko ka annaka badrun yow yaa ngi mel ni yow buñ la gam gam gam leeg bon buñ la comparer ñeneen ñi quoi c'est que doo seen maas doo seen morom quoi loolu c'est c'est clair waaw ndax yow en fait yow ka annaka badrun ka annaka badrun wal muluuku kawaakibu ka annaka badrun wal muluuku kawaakibu ida talanta lam yabdu minhunna kawkabu yow daal gis nga buñ la gam-gam lee di la déema comparer yeneen yi ci des yeneen buur yi nekk fii di buur buur lu te duñ dara yow daal yaa ngi mel yow yaay weer wi mooy comme si ñuy comparer weer wi ak yeneen étoiles yi ci wet gi yeneen étoiles yi bala ñoo leer mooy weer wi dafa matagul muy weeru Badr waaw weeru mat sëkk nga xam ne ni muy rëye noonu te leer mel ni jant bu kiiwee lëndëm gi fépp a leer mën na ko yow noon nga mel ñeneen ñi fi balbal lu yépp yeneen buur yii di buur buur lu yépp ay ay étoile lañ rek ci kaw asamaan si yow nag bés boo nee raj boo fenkee hein lam yabdu minhunna kaw ka bu dara dootu leen deseeti benn étoile dootu leen deseeti mooy dañuy suulu oh waaw waaw dañuy suulu ah dañuy suulu dañuy ah! loolu rek la mooy dañoo manoon yooyu di exagérer xam nga loolu façon exagération la loolu façon exagération la léeg-léeg ñu wax nit loo xamante ne nii demewul noo mais ñu xas ko ba waa ji daanaka xaru ji lay def waaw daanaka xaru ji lay def mooy noonu lañ meloon de loolu nag gis nga suñu journaliste yi xam nga loolu lañ yor am na ñoo xam ne dañuy dañuy mettre fin à leur vie parce que mbambum journaliste yi articles yi dul jeex waaw te buñ jàppee kenn dañuy xëy ci yow di ci gont waaw bu ñu jàppee kenn ci yow lañuy xëy di ci gont di ci def lu ne gaa yi daal du ñu baax moom kay jàpp mais jour bu ne ñu génn benn benn affaire ci ba mooy affaire bi day mujj nekk benn scénario benn fil conducteur lay am léegi nag par ndànk-ndànk lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy sànni seen salve yi waaw di indi par ndànk mu te nag mooy te du nekk dëgg waaw